أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabi salaa baabu salaatil kusuuf an Aysata radiyallaahu ta'aalaa anhaa anna ash-shamsa xasafat alaa ahdi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam faba'atha munaadiyan yunaadii as-salaata jaami'atan fajtama'uu wa taqaddama fa kabbar wa salla arba'a raka'atin fi raka'atayn wa arba'a sajadat kon al-imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci buntu bu bees ginnaaw bi ñu jeexalee buntu bi ñu gisoon bii weesu buntu bii nag mooy buntu ñaar fukkeel bi ak juróom ñett muy numéro vingt-huit mu ne baabu buntu salaatil kusuuf julli li nga xamante ne mooy bu ñu jàppee jant bi wala bu ñu jàppee weer wi moom la tubaab gi na xame ci éclipse muy liñ naan éclipse bu dee jant bi ñu ne éclipse euh, solaire bu dee weer ween jàmm ne éclipse lunaire kon loolu la loo éclipse nag mooy jàpp gi day nekk total man na nekk ne weer wi yëpp dañuy gis lu mu lépp li ñëw mu muur ko ba duñu ko gis am loo xam ne nag partiel la mooy benn côté bi kese bu boobaa ñu naan éclipse total ak éclipse euh, partiel kon nag lool nag la tudde buntu bi léegi mooy julli ga nga xam ne dañuy julli bu lool xewee muy indi xadis bu njëkk di xadis numéro cent cinquante deux di téeméer bi ak juróom fukk ak ñaar mu ne Aysata mu ngi koy jële ci sayyidatu Aysa radiyallahu anha wa ardaha an la shamsa ne jant bi da xasafat dañ ko nëbbu dafa nëbbu mooy dañ koo dafa nekk loo xam ne dañ ko jàpp xam nga arab moom danaan ash-shamsu xasafat walla wolof nag danaan dañ koo jàpp walaa mooy dañ koo muur du moom moo muur boppam alhamdulillah ala ahdi rasulillah ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fa ba'atha munaadiyan yunaadi yonent bi alayhi salaam daal di yebal daal di digal kenn koo xam ne aju woote ngir mu woote lan lay wax ne as-salaatu jaami'a ne as-salaatu julli jaami'a day boole day dajale ku wax as tu jaami'a it baax na mooy loolu la du noddu comme di wax comme ni ñu xamee noddu ay allahu akbar allahu akbar non non non danaan rek as-salaata jaami'a wala as-salaatu jaami'a fajtama'u nit ña bañ ko déggee nu mu gën a bañ déggee kàddu go xam ne ha am na kon lu xew nañ dajaloo ñu daal di dajaloo bañ dajaloowee wa taqaddama yonent bi alayhi salatu wassalam daal di ñëw jiitu nekk ca fa kabbara mu kabbar def allahu akbar wa mu julli arba rakaat ñeenti rakaat fii rakaatayni ci ñaari rakka mooy mu daal di fa fa wa salla arba rakaat fii rakaatayni ci ñaari rakka wa arba sajada ak li nga xam ne mooy ñeenti sujjóot kon loolu mooy xadiis mu njëkk bi ñu jàll ci beneen bi nga xamante ne moo ci tegu al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu ne an abi Mas'ud Uqbat ibn Amr al Ansari al Badri radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ash-shamsa wal-qamara aayataani min aayaati llaah yuxawwifu llaahu bihimaa cibaadahu wa innahumaa laa yankasifaani limawti ahadin mina nnaas fa-izaa ra'aytum minhaa shay'an fasalluu wad'uu hattaa yankashifa maa bikum kon nag mu ngi noonale al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala kon nag muy wax ci hadith cent cinquante-trois téeméer ak juróom fukk ak ñett mu ne an Abi Mas'ud mu ngi jële ci sahaaba boo xamante ne moom nañ xamee ci bàyyi Mas'ud Uqba turum nag moo doon Uqba di doomi Amr al-Ansari ta ko joowoon ci waan Ansar al-Badri léegi nag bon albadri yu léegi nag mooy daa fekk woon badar loolu moom ku mel ni imaam Buxaari yi daa jàpp ne looloo am ñu ne noo daa dikkoon côté badar rek moo tax ñu koy wax wallahu ta'ala a'lam annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne li sallallahu alayhi wa sallam inna ash dëgg dëgg gis nga jant bi wal qamara ak weer wi aayataani ñaari mandarga la ñaari laaya la min aayatillaa ci mandarga yàlla yu kawe yi nga xam ne day wane sañ-sañam kattanam ak man-manam mooy ci ah ci miracle mbiru aayaay suñu borom yi la yu xawwifullah borom bi nag moo ci tiital bihima di ko jaare ci jant beeg weer yi ibadahu jaamam yi ngir ah caay caay gi ñëwee mooy yàlla gi ñëwee borom bi bu defee yooyu am yoo xam ne da koy feeñal wala bu koy nëbb ci jant beeg weer wi ngir tiital ci jaam ñu mën a dellu ci moom wa innahuma yëg leen na nag gis ngeen jant beeg weer ñoom ñaar laa yan kasi faani duñu fi ñu leen jàpp de ñu nekk ñoo xam ne <coughs> dañ leen di jàpp mooy duñu bu ñu feeñ am nga wax nañu la kusuuf voilà woo tax yan kasifaani gis nga dañuy leen di wax yëpp di wax bii kasafa yoo xasafa ak yëpp moo di leen jàwwalli tamit voilà laa yan kasifaani duñu leen jàpp du duñu nëbbatu duñu nekk a feeñ am lu ci nëbbu ci ñoom li mawti ahadin ndax lan faatu kenn mi nan naa si bu fi ñu naan faatu Serigne diw moo faatu deux na du loolu voilà dañ ko dul waaye ñu nëbbu li mawti ahadin du caagante ne ci du du du du du lëbbu wala di di ñàkk ñu leen di jàpp ndax li nga xamante ne nii mooy faatu kenn mi na naasi ci nit ñi fa idaa ra'aytum minhaa shay'a mu ne nag bu ngeen ki gisee ci loolu benn ci yii mooy jant bi walla weer wi mu am lu ci xam dañ koo jàpp benn ci ñoom ñaar loolu ngeen gis ci dara lan ngeen di def eh, benn ci lool fa sallu na ngeen julli wad'u te na ngeen ñaan seen boroom julli ngir seen boroom tey ñaan ngir seen boroom ba ni nga xam ne noonu lay wuññee ko maa bikum li nga xam ne moo nekk ci yéen moom mooy li feeñ ci yéen mooy li nga xam ne mooy loolee dal ngir gis ko loolee xew ngeen ba ni muy wuññee kon loolu la xam nga ne moos lii moom wute ñi nga xam ne ñu jàpp attractivité la waaye mooy yëgadi mag gi xew léegi nga xam ne xatta doomu julli ñu bari yooyu day xew ñuy jàpp xam nga barki ci démb démb démb démb ci guddi démb am na buntu buñ doon wax naan bu affaire yi kiiwee amaana mu am voilà gaa yi ko doon annoncé xaw ma yan gox naan bu ñu kiiwal bu bu dee leer naag wala bu amul ay kii loolu xaw ma éclipse mën naa amat yu mel noonu boobu moom jarul sax. xaw xaw ma yan kii naan jarul sax sol ay lunettes da ngay gis quoi <laughs> voilà xam nga yenn yi day kii <laughs> voilà wal iyaazu billah waaye moom xam nga ne loolu def ko attractivité te su yonent ay saa saa neewoon na borom bi yu xawwifu ay ay ay kii naturel la yoo xam ne borom bee ko def waaye ngir lan ngir bi ci kiitloo jaam yi ngir ñu dellu ci moom moo tax yonent ay saa saa wax ñu ni ñu war a def waaye wallahu taala alam wal iyaazu billah léegi da attractivité la ko ñu bari daal di jàppe ak waaye yëgadi yëgadi lu yor seeni lunette di kii au lieu ñuy julli def la yonent bi alayhi salatu wassalam daal di tëral kon nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci hadith cent cinquante-quatre muy téeméer bi ak juróom fukk ak ñeent mu ne an Aisha radiyallahu taala anha annaha qalat xatafati shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam binnaas fa ataala alqiyaama summa raka'a fa ataala arrukuu'a summa qaama fa ataala alqiyaam wa huwa duuna alqiyaami alawwal summa raka'a fa ataala arrukuu'a wa huwa duuna arrukuu'i alawwal summa sajada fa ataala sujuuda summa fa'ala fi rak'ati al-uxraa misla maa fa'ala fi al-uulaa summa insarafa wa qad tajallati ash-shams fa xataba an-naas fa hamida Allaha wa athnaa alayhi summa qaala sallallahu alayhi wa sallam inna ash-shamsa wal-qamara aayataani min aayaati Llaahi laa yaxsifaani li mawti ahadin wa laa li hayaatihi fa idaa ra'aytum dhaalika fad'uu llaaha wa kabbiruu wa salluu wa tasaddaquu thumma qaala sallallaahu alayhi wa sallam yaa ummata muhammad sallallaahu alayhi wa sallam wallaahi maa min ahadin aghyaru mina llaahi azza wa jalla an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu yaa ummata muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi law ta'lamuuna maa a'lam la dahiktum qaliilan wa la bakaytum kathiiran wa fii lafdin fastakmala arba'a raka'aatin wa arba'a sajadaat kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala muy waxoon ci ñetteelu xadis bi ci buntu bii muy xadis boo xam ne mu ngi ko jële ci sayyidatu Aisha mu ne ana Aisha ta mu ngi jële ci suñu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat neena xasafati shams jant bi de dañ koo jàpp fii ahdi rasulillah ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa salla yonente mi alayhi salatu wassalam fa sallamu julli rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama binnaasi jiite leen julli jiite julli nit ñi fa ataala alqiyam mu guddal taxawaay ba julli ba gudd taxawaay ba gudd lool summa ginnaaw gi raka mu daal di ruku fa ataala ar-ruku mu daal di guddal ruku ba lool summa qaam ginnaaw gi mu yëkkati boppam ci ruku bi fa ataala alqiyam mu daal di taxaw te guddal taxawaay ba wa huwa taw dara bii taxawaay bii duunal qiyaamil awal mooy moo gën a gàtt tolloowul ak bu njëkk bi bu njëkk bee gën a gudd summa ginnaaw gi raka mu daal di rukuu fa ataala rukuu mu daal guddal li nga xamante ne nii mooy mu guddal rukon ba wa huwa duna rukon al awwal moom moo gina a moo gën rukon ba nga xamante ne mooy bu njëkk ba summa ginnaaw gi sajad mu daal di sujood fa ataala sujood mu daal di guddal sujood ba summa faala fi rak'ati al-ukhra summa ginnaaw gi faala mu def fi rak'ati al-ukhra ci beneen rakka bi deuxième rakka bi bu mujj bi misla ma faal fi al-ula lu mel ni li nga xam ne noonu la def ci rakka bu njëkk bi summa nsaraf ginnaaw gi mu daal di dem waqad tajallat ash-shams fekk jant bi daal di leer nañ mooy affaire ba daal di dem nag fa xataba naas ginnaaw gi nag mooy su man mooy mu pare ci julli ji voilà mooy mu génn julli ji waqad tajallati shams fekk nag jant bi daal di wuññeeku mu leer nañ fa xataba naas yonente ni alayhi salatu wassalam sermona xutbaal nit fa hamida allah wa asna mu sant yàlla daal di koy bakk daal koy kaj summa qaala ginnaaw gi mu wax moom alayhi salaatu wassalaam ne inna shamsa dëgg-dëgg gis ngeen jant bi wal qamara ak weer wi aayataani ñaari mandarga lañ ñaari laaya lañ min aayaatillaahi ci laaya yàlla yu mag yi laa yaxsifaani du ñu fi nëbbu nag duñ leen jàpp nag li mawti ahadin du ñu nëbbu ñoom ñaar wala ñu jàpp leen ñoom ñaar li mawti ndax faatuk ahadin kenn wala li xayaati bi càggante na ak dundam moo dañ wax tànk bu fi kenn faatu ñu naan Serigne Diou moo tax affaire bi am déedéet yeneen si ne saa saa nee na non waaye bu mu judd ñu naan bés ba mu juddoo kay asamaan si nangam ma ne loolu du ci dara yeneen si naa saa saa ma ko wax kon nag mu ngi noonu kuy wax waxu yeneen si naa saa saa nag amuloo kii voilà wala gi nag ay waxu ñu xamul dara moom ñoo ñu taxuñoo déglu <coughs> mu ne nag fa bu ngeen gisee zaalika Allah na ngeen ñaan yàlla. wa kabbiru te na ngeen di def ay ay takbir di def ay allahu akbar wa sallu te ngeen julli wa tasaddaqu te na ngeen génne sarax lépp lu ngeen man ci génne sarax ko def summa qaal sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na ginnaaw gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di ci teg mais <coughs> mu ne inna mu ne mu ne inna mu daal di ci teg ne ya ummata Muhammad mu ne yow yéen xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi maa ngi wàcc yàlla ma min ahadin amul kenn nag kenn amul kenn koo xam ne boo gën a fiir min amul kenn ku gën a fiir borom bi wa taala loolu amul moom amul ku gën a fiir yàlla amul ne léegi nag an léegi fiir ci lan an yazniya muy njaaloo abdu gis nga borom bi ni muy bu gisee ab jaamam koo xam ne góor goo xam ne lay njaaloo borom bi lay siir ci affaire boo bële mu ne kenn ginu koo fiir aw wala boog tasmiya muy njaaloo amatu ki nga xam ne mooy jaamam bu jigéen mooy jigéen boo xam ne jaamu yàlla boo xamante ne nii day njaaloo loolu borom bi liggéey siir lool léegi nag mu ne kenn ginu ko ci fiir mu ne yaa ummata muhammad yéen xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi wàcc yàlla law ta'lamuna ma a'lam gis nga ngeen xamoon man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li te kon la dahiktum qalila konoon te kon di ngeen ree tuuti lu néew ngeen wala bakaytum kasiira te di ngeen kononte kon du ngeen di ngeen jooy lu bare bare bare mu ne wa fii lafz am na ci beneen kaddu ci hadis bi fastakmala yonent bi alayhi salaatu salaam dafa matal arba'a wa sajadaat dafa matal arba'a rak'at ñeenti wa sajadaat ak ñeenti sujud voilà kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullah muy wax ci xadis bi mujj ci buntu bii nii muy xadis cent cinquante cinq muy téeméer ak juróom fukk ak juróom mu ne waan Abi Muusaa radiyallahu anhu annahu qaala xasafat ash-shamsu fi zamaani rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaama fazi'an yaxshaa an takuuna as-saa'a hatta atal masjid fa qaama fa salla bi atwali qiyaamin wa rukuu'in wa sujuud maa ra'aytuhu yaf'aluhu fii salaatin qatt summa qaala sallallahu alayhi wa sallam inna haadihi al-aayaati allatii yursiluhaa Allahu laa takuunu li mawti ahadin wa laa li hayaatihi walakin allaha azza wa jalla yursiluha yuxawwifu biha ibadah fa ida raaytum minha shay'an fafza'u ila dikrillahi wa du'aa'ihi wa istighfaarihi kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne waan abi Muusa mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy abu Muusa al-Ash'ari mooy al-Ash'ari voilà mooy Abdullah ibn Qays la tudd voilà mais dàkkantalam la gën a siiwe moo tax sax boo Abu Abdallah ibn Qays kenn xamu ko <laughs> mooy ñu bari <laughs> Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu gaa ah waaw kay waaw kooku de moom mas naa koo dégg moom voilà mooy an Musa mu ngi jële ci Abu Musa radiyallahu anhu annahu qaala neena xasafati shams dañoo jàpp jant bi jant bi dafa nëbbu mooy dañ ko daam lu ko muur ah fi zamani rasulillah ci jamono yonent bi yonent bi salla ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaama fazia yonent bi alayhi salaam jóg waaw tiit daal di jóg yaxsha daal mu ragal an takuna saa que saa moo taxaw <laughs> yonent bi alayhi salaam <laughs> allahu akbar vraiment fii ma ne est bi xamalu ko saa kañ lay xew ak yooyu ak yi ciy xew waaye borom bi mooy ki nga xamante ne fa'aalun limaa yurid voilà yim la xamal yépp sax ne la yii lu ko neex lay def tax lu mu ci def noonu la yonent wala saa saa yooyu pourtant yooyu yëpp xewul mais bu gisul ndax xam na borom bi nga xamante ne nii moom moom amul ay calcul yooyu yàlla lu ko aji defaa ko na lu ko soob. heure bu ko soobee mu def yooyu yëpp ci ket xamal lépp def li nga xam ne moom lay loom la moo na yeneen ci sa sa ñooñ ñooy xam seen borom alayhi salaatu wasalaam ana fan nit di xamee ne moom ci moom ngay jaar ndax mooy buntu yàlla bi alayhi salaatu wasalaam kon nag mu daal di tuppee an yaxsha kene mu ragal fazi'an mu tiit an yaxsha mu ngi ragal an takuna saa ne saa mooy taxaw hatta atal masjid ba ni nga xamante ne nii ci lay dikkee ci jàkkaan ji alayhi salatu wassalam fa qaama mu taxaw fa salla mu julli bi atwali qiyaamin wa rukuu ci li gën a gudd ci julli yoo xam taxawaay ba ak rukuu yu guddee noonu wa sujuud ak sujuud yu guddee noonu maa ra'aytuhu ma abu muusa de al-ash'ari radiyallahu anhu masuma bi senen tuma lay sa salam yaf'alu mu def yaf'aluhu mu def lu mel noonu julli yu guddee noonu fii salaatin qat commencé gis lu dul commencé ko gis voilà c'était une première bu gis mu gudd noonu taxaw yu gudd rukoo yu gudd sujoot yu gudd mosuma koo gis summa qaal ñeneen leen ci bi alayhi salaatu wassalaam teg ci ne inna hadhihi laayat ne dëgg-dëgg gis ngeen laaya yii mandarga yii allati yi nga xam ne yursiluha allah borom bi moo koy yebal laa takunu nekkul li mawti ahadin wala li xayaat nekkul ndax faatu kenn walla li xayaat yi te tamit bi caagante ne ci dundam ko waajee diw moo màng moo gane àddina ah moo tax wala moo génn àddina lii waxoon nañ la ko sànq yonent mi alayhi salaatu salaam leeral affaire yii moo la gën xam ne am na ay nit ñoo xam ne dinañ ñëw di wax yu mel noonu. voilà mu xamal ñu nag lu leer. kene ku ngeen dégg muy wax loolu teg leen fee waxam voilà walakin allaha waaye boroom bi tabaraka wa taala azza wa jalla màgg na te tedd na yursil waa moo koy yebal yuxawifu biha ibada di ci tiitale jaamam bi ngir ñu dellu ci moom fa ida raaytum minha shay'a bu ngeen ci gisee benn nag ci fafza'u ila dhikrillah na ngeen gaaw waaw daal di daw gaaw ci dem làqu ca seen borom ci lan ngeen ci làqoo ilaa zikrillah gaaw leen ngeen laxas daw seen borom ilaa zikrillah di tudd